ñu ngi woon ci délégation yi ba léegi ne woon ci délégation wu waa banu tamim muy wafdu bani tamim doon gisaale jeexaloon nañ seenum nettali walillaahi alxamdu wal minna ñu ne woon di gisaale tarjamaay ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo composé woon délégation bi comme ni nga xamante ne ni noonu la ko al imaamu bnu isxaaq ibnu yasaar raxmatullaahi alayhi daldi woon wax mu ne bokkoon na ci fort délégation boo bële utaarid ibnu xaajib zuraara ibnu udus at-tamimiyu gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu walminna fi ashraafi bani tamim minhum al aqra' ibn haabis at-tamimi rahmatullahi alayhi wa radiya anhu moom it gisoon nañ ko bu jiitu lii fat yu yàgg walillahi alhamdu walminna mu ne woon tamit wa zibruqaan ibn badr at-tamimi ahadu bani sa'd moom ñu ngi ko doon gis moom it jeexalaguñu ko woon waxoon nañ ne dañuy boole yépp ñoom waa banu tamim Utaarid ibn Haajib ak ay mbokkam et ses compagnons dont Az-Zibriqaan ibn Badr tàmbali woon nañ moom it di wax ay mbiram moom Az-Zibriqaan mi nga xam ne keroog moo def wayya moo ne woon seen sha'ir Utaarida ne woon discours kat bi waaye Az-Zibriqaanu mooy ki nga xamante ne nii moo doon ki nga xam ne moo doon le grand poète mu ne waaye am na ñeneen am na ñemeen muy Amr ibn al-Ahtami ak al-Hubhab ibn Yazid am na nag ñu naan alxubxaab ibn zeyd kon azibruqaan ñu war a continuer azibriqaan ñu war a continuer azibriqaan ibn badr gisaale ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci tegu ñoom nag seeni nettali dañu lëkkaloo ñoom ñi ñépp seeni nettali dafa lëkkaloo muy az-Zibriqaan ibn Badr ak Amr ibn al-Ahtam ndax moom moo doon Amr ibn al-Ahtami ibn Sumay ibn Xaalid ibn Minqar ibn Ubayd ibn Muqaasi Muqaa'is ibn Amr ibn Ka'b ibn Zayd Manaat ibn Tamiim at-Tamiimi al-Minqari Abu Nu'aym abu nu'aym moo doon dàkkantalu am ibn ahtami moom looloo doon dàkkantalam am na keneen euh, muy xayis euh, walla ñu gis kii ba pare waaw ñu gis euh, le fait ñu leen boole moo mooy li ginoon a jàppandi ndax seeni nettali li ngay wax ci kii boo demee rek moom ngay waxaat ci keneen waaw muy qays ki ci tegu woon moo doon qays ibn aasim ibn sinaan ibn minqar ibn xaalid ibn ubayd moo kee gis nga niñ bokk minqar ci minqar mi ibn xaalid ibn ubayd ibn muqaa'is ibn amr ibn ka'b ibn sa'd ibn zayd manata ibn tamim at-tamimi al-minqari moom nag abu ali dañ ko doon dàkkantele waaw gis nga ni ñu bokkee maam ah ñoom ñii nag ci délégation banu tamim bi bi ñu agsi al imaam al bayhaqiyu rahmatullahi alayhi dafa solo a ah, ci ay càllaleem ndax indi na ko ci wafdu banu tamim ci dalaa'inu nubuwa al imaamu al bayhaqiyu indi na ko fu bari ci même place bi la nee mooy xadiis yu bari ah, mu ne gis nga am na ci yenn nettay lii mais dangay gis ne benn la waaw mu ne jalasa ila rasulillah dafa ñëw xadiis bi jaar ba ci mawlaana ibn Abbaas waaye ci sanad boo xam ne al imaam al ci al bidaaya wa nihaaya dana haadaa isnaaduhu gariibun jiddan ba pare ci càllale bi boroom tuxfatul ashraaf di al imaamul mu ne al xakam ibn lam yasma min miqsam siwaa xamsata axaadiis ndax foofu al imaam al bayhaqiyu raxmatullahi alayhi abu jaafar kaamil bnu ahmad almustamliyu qaala axbaranaa muhammad bnu muhammad bnu ahmad bnu usmaan albagdaadi qaala xaddatanaa muhammad bnu abdillahi bnu alxusayn alallaaf bi bagdaad qaala xaddatanaa caliyu bnu xarb attaayi qaala xaddatanaa abu sacd alhaytam bnu maxfuud an abi al-Muqawwam al-Ansaari annahu annahu qaala qaala abu Ja'far qaala qaala abu Ja'far abu al-Muqawwam ismuhu Yahya ibn Yazid an al-Hakam ibn Utayba an Miqsam mawla ibn Abbaas an Abdillah ibn Abbaas loolu nag la ne al-imaam al-Mizzi ne woon sëriñ al-imaam al-Haafiz ibn Kathiir mu ne noo moom yi cinq yi mu dégg mooy bii nii al-Hakam ibn Utayba cinq xadis rek la ci moom bii da cee bokkul moo tax al imaam bu tumuranke la jiddan lool sax waaw léegi nettali bi lan la mu ne mawlaana ibn abbas kon mooy gis nga fii problème mu ne kon mawlaana ibn abbas lan la ne dane al qays ibn aasim miñ la wax sànq a az-Zibriqaan ibn bat ak Amr ibn al-Ahtam c'est bien fait bañ leen tuddee ñoom ñëpp seen imaam ndax ñoom ñett lañ boole fii ah <laughs> dañoo toog dañoo ñëw ci toog ci yonent bi aleyhi salaatu salaam léegi nag fa faxara az-Zibriqaan az-Zibriqaan nag wan leen di puukarewu foofu pour wan ne moom mooy kilifa gi waaw moom daal fii mu ne c'est lui le sang naan man maay sangu bo waa banu tamim ana sayyidu tamima waa banu tamim maay seen sang te maay almuta'u fihim maay kañu fay topp maay sang bi <laughs> xam garoog dañ ma ne eh, yow al yow bi ngi gisoon taar yi dañ noon moo da jiitoon délégation bi dañ loolu waxoon nañ la ko ne arab yi ñi ci amul buur nii presque ñépp paa yépp ay sang lañu ku nekk rek mën nañ ne sang la te léppay jub waaw loolu la rek <laughs> léegi moom nag mu ñëw ngir wane ne daal moom mooy sangu banu tamim te moom la ñuy dégg foofu quoi moo ci gën nekk sang la bëgg a wax waaw léegi nag <laughs> bi mu waxee loolu moom ki nga xam ne mooy euh, Az-Zibruqan ba pare ne en plus man maay ki leen di protéger amna'uhum min adh-dhulmi wa akhudhu wa akhudhu seen protecteur ñoom waa Banu Tamim yonent mi alayhi salaatu lool nga xam ko ana <laughs> amna'uhum min bi huquqihim maa leen di fabal ku leen jëlal leen man maa koy régler man maay chargé wu ci delloo leen seen àq tooñ gi ñu leen jëlal waaw mu ne nag mu ne yeneen mi alei saatu salaam lii ma lay wax nag Amr ibn al toog xam ne lii may wax ah Amr ibn al-Ahtami tamit ne waaw moom de ku mën a muñ la waaw ku lewet ak wet la ku ñu topp la tamit mais moom loolu daal di moom daal gis na ne kii waxu fi dara quoi eh, kii man mbaax gi ma am ak gi ma yor lépp amul dara lu muy def lu dul tudd que si que la que mu mer waaw az-Zibriqaan ibn Badr wallahi ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam alima minni ghayra ma qaal wa ma mana'u yatakallama illa al mu ne ko waa ngi waat ci yàlla yow ndaw yàlla li gis nga am moom mii xam na ci man ghayra ma qaal lu ëpp lu wuteeg lii mu xam ak lu ko gën fu xam na ko dara nag terewu koo wax nag exactement lu dul rek soxor soxor a tax waxul ngëneel gi ma am yépp mu ne mais soxor a tax ah dafa soxor képp ndax xam na lu gën li lu ëpp luy fuuf ci man mais waxu ko ah voilà saa soxor a tax <laughs> léegi nag Amru ibnul Ahtam gis boppam nag ñoom ñépp ay kilifa lañ kilifaay kilifaay mag bu seen bopp lañ de yow boo nga xam ko ah <laughs> waaw mu ne ko ana ahsuduk fa wallahi innaka la imul xaal xadiitul maali axmaqul waladi mudayyi'un fil ashiira wallahi ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam laqad sadaqtu ah laqad sadaqtu fi ma qultu awalan wa ma kadabtu fi ma qultu axira walakinni rajulun ida raditu qultu axsana ma alimtu wa ida gadibtu qultu aqbaha ma wajadtu wa laqad sadaqtu fi l ula wal uxra jami'an am amru ibn al ahtami ne ko ah yow man maa lay soxore nga ne dama laa soxoree tax yow ataan ne nee gis nga yow fa wallahi maa ngi wat ci yàlla yow ku yow yow yow yow nee yow ku ku ku doyadi nga waaw yow sa côté say nijaay yi ñu doyadi lañ waaw te yow yow bi nga amee alal yàggul sag alal fii lañu fekk bi nga amee mooy yéen am alal euh, nekkul ak du du ak du loo xam ne euh, luñ la yàgg xame la <laughs> bëgg a wax baadool la nga rek baadool la bu am alal du xam bopp <laughs> waaw yow xadiisul maal sawaay ba pare axmaqul waladi sa doom yépp ñoo ràngate ko waaw <laughs> yow sa doom yi seen xel yi saa yi dangay waarwaa mooy bon <laughs> am na terme bu ko tubaab yi waxe ne bon ça c'est trop vulgaire hein ne waaj ji axmaq la mooy bopp bi daal daa mel ni kopp nawu ci waaw waaye tam mudayyi'un fil ashira yow yow yow yow te un mauvais per de famille yow az-Zibriqaan yow ku la sa famille da koy sànq doo leen toppatoo ah ñi nga jiite doo leen toppatoo toppatoo bu baax wallahi ya rasulallah maa ngi waat ci yàlla yow léegi nag bi mu waxee lii muy xam nga boobaa yonent mi alayhi salaam dina ne ah <laughs> mais kii moom lu baax li mu fi wax sànk kii kii ne ko ndax danga maa mer danga maa soxora rek tax mu wax lii lépp ah mooy bon lan moo la yan ci ñaar yi mu wax mooy dëgg li ko tagg léegi ak lii mu ko wax lan moo ciy dëgg léegi nag mu mu moo tax mu artu mu teel a wax yonent bi alei saatu salaam ne ko wallahi maa ngi waat ci yàlla ya rasulallahi yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laqad sadaqtu fi ma awalan wa ma kadabtu fi ma qultu aaxira ne ko maa ngi wat ci yàlla ne waxuma lu amul ci li ma njëkk a wax gis nga li ma njëkk a wax ne moom noonu la baaxee noonu la mel li ma loolu dëgg la de waxuma ci lu amul de waaye li ma mujjee wax ba daanelee ko ne moom mudayyi'un fil ashira kuy neenal ab ab ab famille la ak ñi muy toppatoo loolu yéet yéet waxuma ci li ma ci waxi dëgg la waaw mu ne ko waaye kin nii man nag Amru ibnul Ahtami yaa rasuulallah sallallahu foog nga xam ci man leen waaw gis nga bu ma meree rajulun góor laa boo xam ne idha raditu qultu ahsana ma alimtu gis nga bu ma kontaanee fekk maa ngi am ak nit kontaan nii gërëm bu fekk maa ngi gërëm ah li gën a rafet li ma xam ci waa ji laay wax de waaye wa ida ghadibtu qultu aqbaha ma wajadtu waaye gis nga ku ma bu ma meree waaw bu ma meree surtout nit fexe ba ma mer kooku moom li gine a yées li ma trouvé ci ay mbiram laay wax waaw mooy sànq damaa mooy dara xewul woon ma wax lu rafet li ma xam ci moom bam ma mer loowee rek ma wax li nga xam ne mooy li gën yées yi ma xam ci moom mu ngoog wala qad sadaqtu fil ula wal uxra jamia te wax naa sama wax ju njëkk ji wax naa ci dëgg ju mujj ji wax naa ci dëgg yeneent bi aleyhi salaatu wasalaam ne inna min al bayaani sixran min al na ci yeneen kii dane inna la min al inna min inna minal bayaani la sihra yeneen ci wàllu saabsaab nag daal di waaru nag ci waa ji mooy <laughs> mooy gis nga ni ci génne xam nga lii eh, surtout jamonoy mer ñu bari luñ mën a seen bopp mais moom nee na ko retiré wu ma li xam nga lee nit ñu bari bu doon ñoom dañ naan mo yow ma la doon sagal sànk rek <laughs> loolu la ñuy wax am na ñu bari loolu la ñuy wax yow man ma la doon sagal sànk. amoon dara looy rek nga naan dag may kii yow yow xanaa xanaa foog ne xamuñu la mais yow doo dara ay yu mel noonu mais déedéet dane ko li ma njëkk a wax dëgg la de li ma wax qualité yi ma wax ci moom yépp a ngi ci te nag yi ma mujjee wax ci yu ñaaw yi yépp a ngi ci moom nag waaye nag mbir mi dafa fekk ne mooy li ma la wax rek ku ma mer loo ku ma gërëm loo bu ma gërëmee daal dinaa wax lu rafet yi ma xam waaye it ku ma wax ku ma fexe ba pousser ma nag ki mer nag dinaa seet la nga xam ne moom laa gina a moom moom moom moom moom moom laa gën a yu ñaaw ci sa yos ma daal di koy tudd léegi nag yonent mi alei salaatu salaam li mu wax dëgg la li mu wax nii mooy nit ku ne nit buur yàllaa ko binde noonu ku ne am ngay oo am nga ay baax am nga côté boo xam ne nuuraan yi la am nga côté boo xam ne zulmaan yi la mooy nit ku ne am na rëy rëcc rëcc mën na koo kii man na koo gaaral te du koo xam ne dafa parfait nit parfait wul yonent mi alayhi salaam yonent yi alayhi salaam mooy ñooy ñi parfait ki nga xam ne nag moo gën a parfait ñépp te ci moom lañ jële parfait mooy yonent mi alayhi salaatu salaam mais ñi ci des ils sont susceptibles ndax ñoom maasoo muuna lañ yonent yi alayhi salaatu salaam ñi ci des nag. moo tax wàllu yu moom mahfuz la dañ koy aar mais il est susceptible mu def ay loo xam ne du noonu moo tax ba ni aadama xataa mooy ni nga mën a gise nit mu tabe lool baax ngay gis ci yeneen domaines yoo xam ne vraiment foofu da ngay mooy amu fa moyen waaw nga gis nit mu bari xam-xam lool waaye jëflanteem ak nit ñi mooy côté boobu moom moom amu ko waaw mooy ku mu jëflanteel nga xam ne waa ji jëflante gu gu ñàng lay jëflantee nit ñi mais nag boo ñëwee ci domaine xam-xam vraiment mooy géej gi mooy nga gis facettes yi mooy noonu la waaw allahu yabsutu rizqa wa yaqdu moom mooy mooy mooy ta mooy mooy yaatal wërsëg mooy xomp tamit wërsëg al al rafi'u mooy alxaafidu mooy yëgati mooy wàcc yooyu nag nit ki daa mel noonu mooy da ngay gis nit mat fii du mat fii tey nga gis ko mu exemplaire suba vraiment mu def loo xam ne gars yi dañuy xam ne bon là voilà mooy yeneen tamit saa saa xam na ne waa li mu wax nii la mais sauf que le fait que mu pare ak ni mu ko expliquer mu ne inna dëgg dëgg minal bayaan yi ci nekk na ci bayaan mooy wax ju rafet ji euh, shu'ara yi ñoo bouraga yi mooy les grands tribuns ñi nga xam ne les euh, vraiment euh, les rhétoriciens gaa yi nga xam ne dañoo mën a wax seen tournure yi ñuy def ba leeral li ñu bëgg a wax nga xam ne vraiment mooy ñi nga xam ne asxaab arbabul balaaga wa arbabul lughati wal fasaha ñooñu seen wax yi mooy euh, man nañ la ci c'est comme si dañ lay njabar comme si dañ lay magie mooy mbir mi lu mu ñàng-ñàng gis nga bu ñu ko expliquer da ngay mujj commencer naan boo xam nga lool da ngay gis léeg-léeg philosophie <laughs> Euh, noonu lañ xaw a mel waaw les philosophes noonu lañ xaw a mel mooy bu ñuy wax nii seen wax ji day rafet mën nañu jël neen mën nañu jël neen loo xam ne neen la du dara ñu ni niñ koy waxee que tournure yow bu dee yow sa bopp feesut walla buur yàlla defarula la tasabut yow boo moywul da ngay tàbbi mooy mbir mi dañ lay convaincre ci lu gaaw mel ni yow dañ laa dañ laa njibar ba ba nga leen di topp mu ne inna min al bayaani la sixra inna min al bayaani la sixra loolu nag bari na ay kii eh, riwaaya yu ci al imaam al bayhaqiyu rahmatullahi daal di indi ci wàllu woow moom nag kii eh, amru bnul ahtami poète la woon tamit poète la woon bu mag waaw il était un grand poète waaw moo tax bokk na ci veeru siiw yi nga xam ne euh, dañ koy nettali naan moo ko wax mooy bim naan la amruki ma daqat bilaadun bi ahliha walakinna axlaaqa rijaali tadiqu mu naan la amruki fekk mu doon wax benn euh, femme la doon wax waaw zarini fa innal buxla yaa umma malikin umma malik ab jigéen la woon mu naan ko la am ruki maa ngi wàcc sa dund yow femme bi <laughs> maa daqat bilaadun bi ahliha gis nga dëkk dëkk boo mën di gis du dëkk bee xadde gaa yi gis nga li ngay gis moo moo loolu nag buñ la nee dëkk mooy fi mooy moo xam nga ne Sénégal xatul wala tali bi it du tali bee xat léeg-léeg du du tali bee xat da gis ay ay autoroute yu bari tali yu baax gaa yi doon jàmbat tali yu xat ñu defaral leen tali yu yaatoo yaatu waaw mais gars yi yaatu woog du ñu ko gis lu tax parce que mu ne walakin axlaaqa rijaali tadiq waaye dëgg-dëgg li am ba des mooy jikkooy góor ñi jikkooy nit ñi ñoo xat waaw seen xol yee xat ndax kenn du du du du du du nangu mu muñal kenn dara kenn du nangu kenn njëkk koo def dara boo gisee duggal cëppeelul biir Sandaga ngay dawal wala Colobane ngay dawal rond-point kenn du bëgg a may sa morom ñépp di xëccëngu di xëccoo te kat même Franc am nii rek nga gis gars yi liñ koy bousculade bii am mais te mbir yi pourtant buñ ko defoon lu simple ku nekk ñëw taxaw ku ñëw njëkk taxaw taxaw mu nekk dinañ dem ci ndànk mais jamais wala ku gii ñu may xam ne kii agsi na ñu may ko mu jàll mu jàll affaire bu fluide ñii buñ gisee ñee daw nañ lu bari ñu ne ah ñun nag nañ taxaw may beneen côté bi ñu dem mais duñu ko def fa la ñuy nekk di klaxon ñii bloqué wante ñii mbëkkante fii bu ko defee ñu war a defi constat ñu ne fii saaga wante <laughs> yow loolu nga xam ne gars yi loolu ñun yëpp xam nañ ko waaw surtout suñu tali Sénégal yi xam nañ ci bu baax waaye neewoon foofu di saagante moom dañoo mujj ba finalement timis gi ci yoon wi lañu fekk ndax gaay ci lool la woon rek ab ab Carrefour gaay ku nekk bëggulam tali yaa ngi oto yaa ngi bari fu nekk côté golf ku nekk di njëkkante kenn du may kenn waaw kenn du may kenn ñuy kii nag ba tata duggoon bëkkante benn tax suñu dafay daggalante daggal yu ñaaw yoo xam ne <laughs> daanaka danga naan mais lii moom moom moom dëkk yii ñu ngi exister ba léegi après finalement mujj wàcc rek seeti leneen loo continuer waaye ñoom ñu nga fay léegi nag bloqué ñëpp waaw te pourtant tali bi yaatu na macha allah ginnaa baax ni ma ko gisee woon ak moo gënoon a baax nam meloon avant yokkoon nañ ko defaraat nañ ko waaye dara la amru kii <laughs> mu ne maa ngi wat ci ci ci sa dund gi yow Ummu Malik man amru ibnul mii maa daqat bilaadun bi ahliha dëkk yi xatuñ de koo fi gis ñu naan non on est surchargé déedéet benn dëkk xatul xatul ci ay ñoñam de walakin axlaaqa rijaali tadiqu li nga xamante ne mooy xolu góor ñi xolu nit ñi ñoo xat mooy seen xol yi yaatootul kenn amatul xolu muñ voilà kon loolu la de waaw <laughs> loolu la kon nag waxam ji ju ama am solo la ju ama ama ama am solo ngoog <laughs> moom Amr ibn al-Ahtami ah, moom nag ah, am na yu bari ñuy nettali ci moom ci ay weer ay bayt yoo xam ne yu mu wax la yuy wane ak ponkalaayam ci wàllu ah, li jëmoon ci wàllu shi'r moom Seydina Amr ibn al-Ahtami radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi firdawsi maskanahu wa ma'waahu léegi az-Zibriqaanu kanta mbokkam mi ab Zibriqaan mi mu doon wax sànq mi mu ko doon wax naan ko wayow yow man maa la maa la soxore xaaral rek yow waaw ah. <laughs> e, azibriqaan moom kon ci sangu banu tamim yi tamit la bokkoon gis nga boobu moom ñëw na nee na yonent bi alayhi salaatu bi waaw ginnaaw gi nag ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam e, al ibn abdul al andalusi ci al isti'ab nee na moom la yonent bi alayhi defoon muy chargé wu di indi euh, zakatu waa banu tamim waaw ci jamonoy ridda ji sax indi woon na ko Seydina Abu Bakar kontaan ci moom lool non yonent mi alay saatu moo ko njëkkoon a def mu jiite woon selon al imam ibn Abdul Bar moom az-Zibriqan yoroon mbiru sarax yi sadaqaat yi muy affaire zakat yi ginnaaw gi jamonoy ridda bi gaa yi tubbi moom teewul mu indi li nga xam ne mooy zakat waa banu tamim seydna abu bakar saxal ko mu ci poste boobu ak seydna omar tamit ginnaaw gi radiyallahu taala an az-zibriqan eh, eh, wa arda moom nag nee nañ na ba jamono yi seydina waaw seydina mu muawiya ibn abi sufyaan radiyallahu taala anhu wa arda am nañu nekkoon dund na ba jamono jooju ci la génn àddina moom az-Zibriqaan radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu ki ci tegu woon mooy Qays ibn Aasim ibn Sinaan ibn Minqar al-Minqariyu at-Tamiimiyu al-Minqariyu eh, radiyallahu anhu moom it ci délégation bi la bokkoon nee na man keroog bi ma ñëwee ci délégation bi imaam ibn Sa'd nee na moom nii bi mu ñëwee nee na yonent mi alayhi ko hada sayyidu ahlil wabar waaw ne kii Qays ibn Aasim mi ah al min at mu ne sayyidu ahlil wabar mooy sangu waa village yi sangu waa kaw gi al wabar waa kaw gi al madar ahlul wabari ahlul madar mooy ville yi ñuy defaree ban beeg mooy ay tabax lay doon village en général seen kii ay tentes lay doon yoo xam ne ci euh, deru géléem yi yooyu lañ koy defare moo tax ñu naan leen al waaw ahl mu ne ko hada sayyidu ahlil wabar waaw moom nag dafa newoon koo xam ne nee na selon imam ibn Sa'd ci at-Tabaqat nee na moom mii ci jaahiliya laata muy tuub ak période yooyu moom dafa xaraamaloon ci boppam ne du naan sàngara waaw ah jamais sàngara moom duma ko naan moom xaw ma lan mooy ay moom amuloon ay dagan naam daganu dafa gis rek ravage yi muy def xelam mu rafet yóbbu ko ne lii moom ku am ku respecté boppam kese du ko naan moo taxoon mu xaraamaloon ko boppam waaw moom doon loon naan sàngara avant jaahiliya waaw bi mu ñëwee nag ci yonent bi alei satu salaam bam ne hada sayyidu ahlil wabar ci waa wafdu bani tamim bi mu ko doon laaj naan ko alayhi salaatu di ko laaj mais gëléem yi noo ci mooy gëléem yi nga xam ne dañ leen a def ñoom uniquement pour pour am seen soow la xam nga loolu day am da gis nag yoo xam ne éleveurs yoo xam ne ñoom seen nag yi ci pour la du pour la viande c'est pour leur lait voilà ay vaches laitières yoo xam ne rien que pour ut kii rek la Ah, pour ut euh, euh, loolu lañ naan maniixa mu ko doon laaj ne ko mais nan ngay def Qays ne ko man de bés bu nekk gis nga sama nag yi nga xam ne sama gëléem yi nga xam ne ngir soow la hein at mu ne kullu amin dinaa ci joxe dinaa ci may presque cent cent cent yi nag est-ce que ay litres la est que lu mu doon en tout cas luy wane ni daal moom ku tabe la woon ndax ku tabe la woon waaw waaw moom moom ku tabee tabe la woon moom Qays ibn al-Aasimi radiyallahu taala anhu bokkoon na kon ci délégation waa Banu Tamim waaw te dañ ko doon joxe exemple tamit ci mën a muñ ak baax moo tax ñuy nettali ne moom avant ñe am na benn bés dañoo wax al ahnaf ne ko mais fan nga jànge ak teey gi nga teey ak dal gi nga dal mu ne mu ne min Qays ibn Asim ci Qays ibn Asim laa ko jànge waaw ndax dama koo gis benn bés mu ngi toog euh, euh, sàngu nii ñu indil ko benn waay boo xam ne comme ku ñu mënote mooy ku ñu takk loxo yi waaw indil ko keneen koo xam ne dañ koo faat waaw kenn ki moom dañoo takk loxo yi keneen ki moom mooy faat nañ ko ñu indil ko koor ñu ne ko nag gis nga kii sa doomu mbokk bi la moo faat xatalab naka sa doom la faat nii kii ñu gangaar gàngaaree indi ko mu faatu nii sa doom la kii nag mooy sa doomu mbokk bi ñu mënute nii ndax moo ko faat ndax doomu frère am la quoi moo faat doomam moom Qays ibn Asim ñu jàpp doomu frère bi mënute ko indil ko nag néewu doomam mu ne ñu ne ko mu ngi nii moom mii moo ko faat mu xool doomu frère bi ne ko ah sama doomu frère yow de li nga def li nga def ñaaw na de ne ko nag bàkkaar nga sa digganteeg sa boroom ba nga rayee sa mbokk ba nga rayee bakkan ba nga rayee bakkan moom mi ñoŋal ñu rey bakkan ne kenn du faat bakkan nga faat bakkan wa qata'ta te le fait nga faat ko mooy muy sa mbokk woo xam ne yéen a bokk deret ndax baayam ak sa baay ñoo bokk ay frère lañu ma ak sa baay nga ñëw faat sama doom dog nga xatanta raximaka ah xotti nga sa sa sa sa sa mbokkoo buum buumu mbokkoo gi dox si diggante ñun ah xoola ni nga dagg sa buumu mbokkoo waramayta nafsaka bi sahmik ta mu ngi yow jam nga sa bopp nga jël sa xeej jam sa bopp ndax lii nga def waaw ba pare au lieu mu ne gars yi dog leen baat bi wala nañ ko fayu déedéet mu xool woo benn doomam bu newoon foofu beneen doomam ne ko jógal nga daal di denc waajal denc sa doom sa sa frère bi nga xam ne moo faatu waaw waa jàpp nag doomu doomu frère am bi <laughs> moom muy bàyyi ci moom mu ne dindi leen mënut yi buum yi ngeen takk ci loxo waaw dindi leen buum yi ngeen takk ci loxoom ñu dindi ko waaw mu ne jël leen saa géléem ci sama alal hein nga daldi koy ngeen daal di koy dem yóbbul ko doom sama sama soxna si nga xam ne moom lañ faat moom lañ faat doomam waaw ne ko nag nee leen ko lii mooy diyam sama doomu frère man mi bàyyiwu man mi jëkkëram nee leen ko man maa ko joxe ndax sama frère bi doomam di sama doom manit moo faat suñu doom ji lii nag mooy diya bi allahu akbar waaw mu ne loolu ak sang-froid gi ko defee dal gim ko defee al ne man ci loolu la moo tax ma mel nii ci moom laa ko jàng nga l'enseignement par des actes jàngale ci jëf da koo def ndax noonu la mel waaye xoolal taalibi bi al ahnaf ni ci jànge ba moom it loolu feeñ ba mu yéem tamit taalibeem banaan ko mais yow foofu sa nii nga mel nii teey ak mbir yi lu mu ñàng-ñàng-ñàng seetal rek ku ñu rayaloon sa doom noonu ngay image yi noonu nga fii la kenn toog rek ñu ne la e kii nii moo dóor bal sa doom mu ngi nii léegi nga koy dóor yéega est-ce que yow di nga réagir comme di Seyna Qays réagir xam nga ne kenn ci ñun yi réagir noonu bariwul am na nag ba léegi ñoo xam ne vraiment ay ñoo ñu am ñu ñu ñu yéeme lañ ci côté boobu waaw moom nag <laughs> ci jaahiliya tamit ba mu ne yee bokk na ci ñi nga xam ne am nga jaahiliya xam nañ leen mooy ñu doon suul seen doom yi moom it <laughs> bokkoon na ci mooy doomu jigéen yi moo tax dafa bari woon ay doom yu góor hmm? ndax bokk na ci ñi njëkk ñi doon def loolu <laughs> bañ ko ko laajee ne ko mais naa Abu Bakar lañ ne moo ko laaj ginnaaw yonent mi alayhi salaatu salaam wala bi ñëwee ko ci jamono yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne ko mais xay mu ne ko maa xamalaka ala an wa atta mu ne ko mais yow Qays mais lan moo lay lan moo la poussé ci nga euh, suul sa doom yi avant l'islam nga doon suul sa doom mu ne mais xasiitu an yaxlufa alayhinna ghayru ghayru kufrin <laughs> mu ne ko seeke boo gisee loolu mooy li taxoon ñun araab yi ñu ko doon def rek ñu ko doon def fi ñun mooy dama doon bañ bon am doom jigéen joo xamante ne nii ki koy wutu mooy ki ki koy wutu sama ginnaaw man moom foog maa ngi dund moom moom jamais moom moom kudul koo xam ne du nawle moom du ko du ko du ko yor mais wóorul àddina wóoraani <laughs> te tamit man nañ ko jàpp prisonnier mu dem ko ñoo xam ne ñun ñooy seeni sang ñu ñëw def leen jaam ak yooyu ak koo xam ne du nawleem war koo denc wala yor koo yor loolu man laa dul d'accord loolu daal la taxoon doom ju ma amoon doom ju jigéen ma daal di suul kay man xayis waaw <laughs> <laughs> moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu dañ koo laaj imaam ibn Mandah daal na koy solo hmm? an ibn Bashir moo ko nettali mu ne muy xadiis boo xam ne ci eh, eh, Abdurrazzaq la jaar mu ne ambana Israa'ilu qaala mu ne sami'tu Nu'man ibn Bashir yaqul qaala Abdurrazzaq ah an Israil Israil Israil ibn mooy Israil ibn Yunus Israil Israil ibn di doomi Abi Isxaaq as-Sabi'i Israil doomu Yunus Yunus di doomi Abi Isxaaq as-Sabi'i voilà ñu ñoom nag ñu ñu yéeme lañu woon waaw ñu dëkkoon fële ca Iraq ay boroom xam-xamu xadiis kërug xam-xam la kër abu isxaaqa te muy jële ci seydina eh, kii lu bari hmm. eh, ki ki ki seydina bu bakar doon nattali pàppaam eh, gàddaay gi hmm. bokk ci tout tànk saxaabaay tuut tànk lu ndox manuma wax turam Azib nan Azib Azib la ko doon wax mooy baayam mais saxaaba bi mooy kan Azib radiyallahu mooy saxaaba bi mooy pàppaam mooy pàppaay saxaaba boobu kii day jële lu bari ci moom ci doomam jooju muy dox mu dox tur bi ñëwul nan ibn Azib tur ba naaw na muy euh, moom kii abuy Ishaq day jële ci lu bari ci moom waaw ibn Azib turbaanaaw moo tax israilu an simaak ibn harb simaak min rijaal saxiix waaw même bu dee bon sami'tu mu ne sami'tu dégg naa simaak ah borom talqiin sami'tu nu'maan ibn bashir dégg naa an nu'maan ibn bashir man bashir ibn sa'd al ansaari ah mu ne sami'tu Umar ibn al mu ne dama dégg Seydina Umar radiyallahu anhu yaqulu mu naan wa su'ila an hadhihi al fekk <laughs> eh, ñu laaj ko ci aaya bii nii ñu laaj ko ci aaya bii man aaya wa idhal maw'udatu su'ilat suratu takwir ah cay woy bés ba nga xam ne al maw'uda ñañ doon suul su'ilat dees na leen laaj dinañ laaj bi ayyi dhanbin qutilat mais ana ban bàkkaara taxoon ñu suuloon leen faat leen way <laughs> Seydina Omar fekk dañ koo laajoon aaya boobu Seydina Omar mu ne ah jaa Qays ibn Aasim ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ah inni wa attu thamaaniya thamaan banaatin li fi ljahilia qaala atiq an kulli waxidin minhunna raqaba qaala inni saaxibu ibin qaala ahdi in shi'ta an kulli waxidatin minhunna badana nee na eh, ah imaam al-Bazzaari daal na koy solo nga càllal bi rafet na foofu ah mu ne eh, Seydina <laughs> mu ne yonent mi alay nee na Seydina Qays ibn Aasim mi dafa dikkal yonent mi alay saa mu ne ko yow ndawu yàlla li kat man nag suul naa huit doom yu jigéen suul naa nee ci jaahiliya mooy avant l'islam si suul naa huit doom yu jigéen yoo xam ne saabu sama soxna ko ci am doom bu jigéen rek ah wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim waaw daal di koy suullu léegi nag mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ah, man di lii daa def huit doom daal suul naa leen ci jaahiliya fa qaala nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko atiq an kulli waahidatin minhunna raqaba ne ko nag ni ngay def libéréel da ngay huit yooyu ku ci nekk utalub jaam utal huit jaam nga daal di leen libéré jaam bu nekk bu représenté pour kenn ci wit ñi nga ñi nga ñi nga suul ah mu ne inni saaxibu ibil mu ne yeneen ma ne saar saar man nag du ma bariwuma ay jaam mais li ma bari le mooy ay jur ay jur moom am naa mais kanta ay jaam ay jaam moom bon man daal ay ay gëléem daal gëléem moom bari le naa mu ne ko kon nag ahdi in shi'ta ah an kulli wahidin wahidatin minhunna badala mu ne ko kon génneel sarax ah boo xam ne li wajhillaahi ta'ala an kulli waahidatin pour kenn ku nekk ci juróom-ñett ya suul ku nekk génneel benn gëléem nga saraxa ko ngir borom bi subhaanahu wa waaw loolu dañ ciy jànge tamit innal xasanaati yudhibna sayyi'aat même bu dee xam nañ ne tamit que ne al islaamu yajubbu maa qabla waaw yonent bi alayhi salaam jàngal nañu ne l'islam day màbb li ko féete woon li ko jiitu woon waaw xayrukum fil jaahiliya xayrukum fil islaam waaw ki leen bu dëggoo ku ku ki leen gën ci jaahiliya moo lay gën ci lislaam waaw waaw moo tax boo seetloo gaa yi nga xam ne même dañ day jullit lañ ñi mais amaguñ xam-xam xamaguñ sax loolu mais di déconner ki nga gis ci ñoom ñoon di da ko ne ki ci tane gin ci rafet jikko bu ñu découvrir l'islam dëgg-dëgg ba xam ba commencé boo seet boo seetloo moo leen di raw tamit waaw léegi ko dañ ci gis ne yu baax yi day kafaara di seppi yu nga xam ne mooy yenn yu ñaaw yi am na yenn bàkkaar yoo xam ne jëf ju rafet moo koy dindi idfa billati ya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyyun hamim lu ñaaw lam la def fa yoowoo koog lu ñaaw waaye dana la idfa jañal billati hiya ahsan li gën rafet voilà waxul lu rafet de li gën a rafet waaw ku la ji ñaaw nga ji ko loo gën rafet ku la ji loo ñaaw nga ji ko loo gën rafet bu yàggee fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamim kon moom mi eh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la ko wax ne ko saraxeel ngir kenn koo suul ku ne ci juróom-ñeent yooyu saraxel benn gëléem gëléem waaw kon innal xasanaati yu baax yi yudhib na dañuy wëyal di effacer di yóbbu comme ndox mu ñëw waamewu wu ñëw salte yi newoon ci kii bi yépp mu yenu leen sànni leen biir géej yudhib na sayyiaati waaw day yóbbu yi nga xam ne yooyu ñaaw yi kon nag loolu la wax loolu la ko alayhi salaatu wassalaam wax moom Seydina Qays ibn Aasim ah radiyallahu taala anhu wa keroog nag bi nga xam ne ci lay génn àddina ah, comme ni nga xam ne noonu la ah, imaam an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i waaye na ko noonu al imaamu ahmadu al imaamu ahmad waaw ñoom ñaar ahmad lañ tudd imaam an-Nasaa'i ahmad la tudd imaamu ahmad ahmad ahmad ibnu muhammad ibnu hambal mooy imaam ahmad ibnu hambal ak imaam an-Nasaa'i ahmad ibnu Shu'ayb abul Husayn non abu abdirahman an-Nasaa'i rahmatullah alayhi moom mu solo ah ci doomu Qays mu ne keroog bi nga xam ne moom lay génn àddina dane laa tanuuxu alayya fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yunha alayhi daleen ne eh yéen samay doom nag bu ma fi génnee àddina bu ma kenn yuuxu nag ah, bu fi kenn yuuxu di jooyaa ah, jooy moom man ngeen koo def mais yuuxoo fëgg sa bopp ci suuf ay fu ma jëm ak tay ma deew ak sama asamaan ak suuf dem nag mu ne mukk bu ma fi kenn defal loolu ah waaw je vous mets en garde tout bu ma kenn yuuxul noonu ndax fa inna nabiyya lam yunha alay ndax yonent mi alay saatu salaam kenn yuuxuloo ko ut ay crieur ñu lay yuuxuloo ndax di wa faatu loolu noonu mu ne hé waxuma la utal crieur yéen sax bu ma kenn defal ndax alayhi salaatu wassalaam kenn loolu nag wute na ak jooy jooy moom mën naa ne alayhi salaatu wassalaam keroog bi muy tàgge waa Mu'ta dañoo gis rongo ñi di tuuru waaw keroog bi Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam doom ji bi mu génnee àddina ba mu ko téyee rongo ñi da doon tuuru ba Seydina Abdurrahman ibn Awf ne ko ba ci yow yonent ma lay saar saar mu ne ko innal innal ayna tadma waaw wa innal qalba la yahzan wa inna la naqulu illa ma yuhibbu rabbuna wa yarda allah yonent ma lay saar salaam ne waaw <laughs> mu ne ko waaw hatta anta ya rasulallah seydna abdurrahman ibn awf gis yonente bi alayhi salaatu salaam di jooy parce que doom ji moo génn àddina woon ci zikru ba mu ne ah mooy ca tëgg boo bële muy rongo ñu commencé tuur mu ne ko yow it yonente bi alayhi salaatu salaam jooy mu ne ko waaw innal ayna tadma bët yi dañooy tuur mooy ñooy génne seen rongo ñi waaw wa inna al qalba waaye it xol yi it xol bi xol bi daal dinay jàq mooy nekk na ci tristesse waaw moo tax ay nekk fi naan kenn ku ku gaañulee wala ko am problème waroo ne dañoo triste bañ a wax triste yonent ma ne saa saam nee na dañoo triste nga naan la yow yaa gën a xam li ñu war a wax que moom mooy di jéem a jaayu euh, jege yàlla ak xam yàlla bay wax yenn yoo xam di bañ yoo xam ne dafa sax ci sunna loolu day wane sa ñàkk xam rek loolu tamit day wane na yow àggoo fi ñu la gaa yi teg wala fa ngay wootewu waaw <laughs> alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gën a mbir mi bu ñu ko tudde musiba bu ñu ko tuddewul musiba nuñ koy tudde musiba la kay al mawtu musiba la waaw suñu borom mi bind dee li xalaqnal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wax li muy wax ngay jéem a jaay xam ak jéem a jaay di jaay ne yow da ngaa àgg wala yow fii mu ne moos bokk nga ci suuf yi yu mag yi bay wax loo xam ne dafa wuureeg sunna ak loo màgg-màgg lool duñ la ci topp waaw dañ naan ñun lii lañuy wax musiba la kay da lu ñuy wax dañ naan mbégte la manuñoo wax mbégte la yeneen time alay saab saab ne innal qalba tadma ah bët bi de yaa abdurrahman <laughs> innal ayna dëgg dëgg bët tadma day sotti mu ngi mu ngi day day mooy jooy de wa innal la yahzan xol yi nekk na ci tristesse ci njàqare de ci tiis wii ñu dal wa inna ala ya ibrahim wa wala naqulu wala wala naqulu te duñu wax nag illa ma yuhibbu rabbuna wa yarda te nag duñu wax malgré nag li bët yi jooy xol bu triste bët yi jooy yépp du tax nag suñu làmmeñ di wax loo xam ne du lu yàlla gërëm waaw ay tay ma ay yooyu moom yàlla gërëmu leen ko waaw yow mi doon dundal jën wa ca géej ga tey dundal picc ya ca asamaan sa eh, waaye dem na tey waxoo dëgg loolu baal li ngay wax loolu buur yàlla gërëmu ko yow mi nga xamante ne bu ñu nooyi woon bu ñu nooyi woon yaa tax kon de war ngaa cee topp ndax moom comme que faatu na a ah, moo tax te faatu na kay yow kay kon da war a faatu moo tax lool du wax lu am foo dire la vérité malgré mbir yi lu metti metti <laughs> waaw moo tax mu ne walaa naqul te lu ñu wax nag illa ma yuhibbu rabbuna lu dul lu suñu waroom sopp nag loolu kese la ñuy waxa waaw malgré tristesse géeg yépp loolu lañuy wax lu suñu borom sopp wa yarta ak li mu gërëm mu ne wa inna te ñun nag ala firaqika ya ci li nga xam ne mooy tàqale koo gi ñuy tàqale yow yaa yow seydi ibrahim muy doomam ji alayhi salaatu wassalaam la mahzunuuna ñun de njàq nañ ci lool waaw loolu it ku ñëw ne ku gaañu nga ne ah mbir mi day wax dëgg yàlla demam gii de ja nekk teg nañu ci njàqare kenn du la ne hé yow waroo wax loolu parce que da war a gërëm li yàlla def loolu dafa loolu mooy gërëm ci saa sengan loolu mooy gërëm waaw loolu mooy gërëm loolu la yonent ma lay saar-saam def te ba mu koy def léegi ñu gis ko ci jamono yii la ci jamono yii la soreetul léegi ñu gis mawtu Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam ha léegi kon mooy yow naka nga fi mën a waxee yii nii yépp te ci mooy ci fa reewu dundam la presque soreewu la loolu xew mu wax lii nga ñëw bëgg ñu fi wax ne bu ñu wax mahzunu nag dañ naan inna narda wa si dañ narda kay déggoo lim wax wala naqulu illa ma nuhibbu rabbuna wa du duñu wax lu dul lu yàlla bëgg ak lum gërëm yàlla kay lim gërëm mooy wax ju gërëm mooy gërëm mooy wax jooj daa nekk wax ju gërëm ba pare wax ju gërëmu na mu gërëm ko ah radiyatan mardiya kay lay doon kon kay affaire bi loolu la kon nag loolu mooy waxu xam waajuy xam-xam lu la ta xamul voilà kon lii nii kon mu ne leen é bu ma fi kenn yuuxu ah parce que yonent mi alei saatu salaam lam yunha alayhi loolu loolu kiiwul lu kenn yuuxu ko voilà léegi nag mu ne muy jox muy jox ay ay doom doomam bi mu ne ittaqullaha wa sawwidu akbarakum fa innal qawma idha sawwadu akbarahum ahyaw dhikra abihim waaw wax fa wax yu am solo ah ah ci riwaay imaam ahmad bi moo gën a gudd dénkaane fa dénkaane yu am solo yu mu dénkaane doom yi mu ne leen ittaqullaha ragal leen yàlla bi muy génn àddina waaw bàyyiwu leen xëdër de ñu ne ñu dem de déedéet sudaa déedéet mu ne leen ittaqullaha ragal leen yàlla wa sawidu akbarakum te ki leen féete kaw dee ko def kilifa ki leen mag waaw parce que loolu dafa am ay avantage am nay avantage moo tax keroog maa ngi wax euh, hadith Seydina Maalik ibnul Huwayrisi radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu salaam waxul ne woon euh, euh, euh, jiital leen ki gën a jàng ci yéen dane bu julli jotee na kenn ci yéen noddu wal ya ummakum akbarukum waaw kay loolu mooy yeneen xadiis yi la wax fal ya ummal qawm aqra'uhum li kitaabillah loolu moo taxoon ah Omar ibn Salama Amr ibn Omar ibn Salama Amr ibn Salama ah, moom euh, euh, ba mu demee ay baayam ak ki yam yi bañ ñibbee ñu def ko imam te moom moo ci gënoon a tuuti ah waaye ñu def ko imaam ndax moo ci gënoon a xam alquran ndax lim doon daje ci yoon wi di jële ci ñi jóge ci yonent mi alayhi salaatu salaam muy mokkal moom du saxaaba parce que gisul yonent mi alayhi salaatu salaam mais baayam yee nijaayam yi demoon ñëw ci délégation délégation moom moo leen doon jiite ndax moo leen gënoon a jàng ndax ñoom la waxoon ne te bu julli jotee na leen jiite ki nga xam ne moo leen gën a jàng téere bi yàlla bi voilà mais ñee daneew Maalik ibnul Huwayrisi radiyallahu anhu wal ya ummukum na leen jiite ak akbarukum ki gën a mag ci yéen moo tax loolu dafa am solo loolu nag euh, euh, côté imaama loolu côté xam-xam bi la jiital ak xam téere yàlla bi ak tam xam julli ak attey julli buñ demee ba ñu exécuter ci yooyu yépp après bon procédure bi dina ñëw foo xam ne finalement bu ñëwee yooyu yëpp ñu tolloo fi dañuy xool ana kan moo ci mag wala kan moo njëkk a dugg ci l'islam voilà ci yooyu noonu bu ñëwee bu dee ñoom ñëpp ci l'islam lañ juddoo ñu xool ku ci mag voilà kon looloo mun a wasawidu akbarakum moo tax liy xew ci kër chef religieux yi c'est pas loo xam ne dañ naan lii nii baaxul ah non ku génn àddina koo xam ne moo mag bu génnee àddina ki ci tegu Euh, mooy ci ci mag euh, après moom mu tegu ci loolu loolu ci nii nii du lu du doo xam ne dañ naan baaxu na ah. waaw waaw loolu mooy du ne ndax weg leen mag ñi tey euh, yërëm gone yi ak yooyu mooy mag mais lenn li daal ku nekk daal mooy responsable li nga xam ne man man naa ko ku ma ko nar a def même bu dee maa mag ngir ma chargé wu ko ma xam ne manuma ko man dinaa ne wax ngeen dëgg de mais jox tegaat naa ko seen loxo parce que gis naa ne daal duma ko attan voilà loolu it loolu la voilà ittaqullaha mu ne ragal leen yàlla wa sawwidu akbarakum te na def njiit sàng ki leen féede kaw fa innal qawma mu ne ndax nit ñi ida sawwadu akbarahum ahyaw dhikra abihim ndax bu dee dañoo famille bu nekk bu ñu jiitalee mooy nangu am jiit xam nga famille yi tas yu bari nangu ñoo am ka fa mag gaay def jox ko cërub kilifa waaw waaw parce que foo jaar gaay gis koy défaut ci moom wala di wane di xool kiy défaut te nit moom boo bëggee gis ci défaut défaut ku nekk ami défaut waaw li kulli insanin défaut képp bët nit boo am am nay défaut voilà léegi nag boo fi naree nekk yow du xool défaut yi nit ñi rek ah mooy da ngay mujj sax fàtte sa bopp ah waaw waaw te loolu da war a tàmbalee sa bopp mu ne leen ndax nit ñi bu dee dañoo jiital ida sawadu akbarakum bu ñu jiitalee ki leen mag fami bu ne bu ñu nanguwee kilifteefu ki leen jiite ñu jiital ko te moom it mu xam ne dañ koo jiital tekkiwul ne maa leen gën comme li Seydina Siddiq waxoon wullitu aleykum walastu bi afdalikum dañ maa def ma jiite leen waaye nag gënuma ci yéena ah. waaw ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulahu topp leen ma fekk maa ngi topp yonent bi buur yàlla ak yonentam alay saar saar ak loolu lu siiw loolu mooy loolu moom it mi nga xam ne lañ def kilifa mu xam loolu voilà foog moom it mu xam loolu ndax nee na bu dee mu ne leen bu dee dañoo jiital ki ci mag loolu day gin a tax ñuy gën a dundal di fàttale ku seen bàyyi di ko xoole kii de moo ñu mag ci kër gi moo ñu gën a xam góor gi ndax moo ñu gën a yàgg ak moom moo ñu njëkk a li mu xam ci moom loolu day fàtt day tax ñuy fàttale ko seen baay ba pare mu leen di tere ay yu am solo eh, di kamande ak nekk ci eh, yooyu nekk àllatan ala naasi nekk charge ci nit ñi mu ne loolu it na ko moytu ak yu mel noonu ak yu mu def li nga xamante ne ni ndénkaaneloo moo xamante ne nii boo ama am solo la ah moom Qays ibn Qays ibn Aasim radiyallahu ta'ala anhu noonu la génne àddina ah radiyallahu anhu wa ardaahu wa bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa waaw maskanahu wa ma'waa am na keneen ko al imaam ibn Isxaaq ne woon ci la mu ne alxutxaat bokkoon na ci délégation bi mu ne alxutxaat xam nga am nañu ne alxubxaab am ñu ne noo alxutxaat alxutxaat am ñu ne déet xutxaat fan alxutaatu voilà mooy loolu ab ay wuute la ci naka exactement lu tuddoon waaw alxutxaat est-ce la ah wala est alxutaatu la nan la ci tuddoon loolu wuute la waaw am na ñu ne ñii lii la am ñu ne mukk du loolu xutaat fan du woo déedéet di bàyyi leen ni ngeen alxub xaabu voilà dit alxub xaabu bu ngeen bëggee am am wax wax ju leer waaw parce que ku mel ni imaam ibn Hisham imaam ibn Hisham moom xam nga imaam ibn Sa'd dane alxub xaabu ibn Yazid imaam ibn Hisham ne oh, alxutaat la alxutaat alxutaat te loolu moom la ku mel ni boroom al noonu la ko kiiwee tamit ne alxutaatu ibn yazid ibn alqama ibn huway ibn sufyan ibn mujashi ibn daarim at-tamimi daarimi at-tamimi ad-daarimi al-mushaji al-mujashi waaw ah, kon bokkoon na ci wafdu bani tamim bi nga xam ne ñoo ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah daal di tuub moom alxutaat wala alxubuhaaba ah. waaw moom nag mu ngi génn àddina jamonoy seydina Muawiya ibnu abi Sufyaana radiyallahu taala anhu keneen ki waxoon mooy Nu'aym ibn ibn Nu'aym ibn Yazid am ñu ne Nu'aym ibn ibn Sa'd at-Tamimi am ñu ne Nu'aym ibn Zayd at-Tamimi moom li ñu am ci tarjamaam mooy tudd nañ ne fekk woon na wafd bi kon ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ne composé woon délégation waa wu Tamim kon gis nañ imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi li mu waxoon ne bi ñu ñëwee nag ba wax lool après dañoo tuub bi ñu tuubee yonent mi alayhi salaam defal leen xéewal waaw mooy ñu tuub mu defal leen xéewal mais waxoon nañ la nag al Aqram tuuboon na bu yàgg moom waaw da ci àndoon noonu waaye tuuboon na bu yàgg te li koy wane mooy fekkoon na fathu Makka ak Hunayn ak xisaaru Taif waaw kon ñoom biñ ñëwee ci lañu tuub yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne wa jawwazahum rasulullahi fa ahsana jawaazahum yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di leen jox li nga xamante ne mooy e, e, e, ay kado comme ni mu ko doon defe moom laa doon fan yee ne la moom moom dafa wute mooy ah wute na ak li siiw léegi mooy taalibe yi bu ñuy dem ci sëriñ bi ñoom ñoo yóbbu ay cadeau ki yooyu di joxe waaye yonent si ma lay saar moom gaa yi délégation yi dañuy ñëw bu ñuy dem moo leen di jox waaw ne Seydina Bilaal jox leen ay jëlal ci alal yi ci ugg yéeg gaa yooyu ak or bi jox leen ak alal ji ñu jox leen ñu daal yi dem waaw <laughs> léegi kon lii mooy seenum nettali bi ñu tuubee al imaam ibn Isxaaq nag nee na wa fihim nazala min al qur'aan inna alladina yunaaduunaka min waraa'i al xujuraati aktharuhum laa ya'qiluun nee na ci ñoom ñii nag la wàcc ñoom ñii waa banu tamim ñii gis nga bi ñee li wax fële lañ taxaw ci jàkka ji naan yonent ma lay saat saam uxruj yaa muhammad an uxruj ilayna génnal ñëw ci ñun yow yonent ma lay saat saam yaa muhammad génnal génnal génnal génnal ñëw ci ñëw ñëw ñëw waaw bañ ko loree yonent ma lay saat gaaw ñëw mu ne nag ci ñoom nag la wa aaya yooyu wàcc inna alladina gaa yi nga xam ne yunaaduuna ko ñoo lay jëllu mbéeru di la yuuxu min waraa'il xujuraati ca gannaaw appartement ya sa këru soxna yi mu ne aktharuhum li ëpp ci ñoom laa ya'qiluuna duñu xalaat kon mooy waa ci waa banu tamim ñii la woon ñoom nag ah imaam ibn al-Hafiz ibn amirul mu'minin al imaam al Buxaari rahmatullah alayhi Ah, mu ngi nettali ci Imraan ibn Husayn radiyallahu anhuma mu ne ata nafarun boo demee ci wafdu bani Tamim xadiis boobu la njëkk indi moom rek sax la fa indi maanaam al al amirul mu'minin al al imaam Muhammad ibn Ismaa'il ibn ah Muhammad ibn Ismaa'il al Buxaari mu ne al imaam Imraan mu ne ata nafarun min bani Tamim linnabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala iqbalul bushra ya bani Tamim qaalu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qad bashartana fa atina waaw ñii nag dafa mel ni après ñii après ñii la woon mu ne dafa am benn mbooloo mu ñëw ci yonent mi alayhi salaatu salaam ci waa banu tamim ñu ne ko yonent mi alayhi salaatu ne leen yéen waa banu tamim dëgmal leen nangu leen mbégte gi bonne nouvelle bi yéen waa banu tamim ñu ne ko yow yonent mi alayhi salaatu salaam de bëggal nga ñu léegi nag jox ñu dañoo bëgg nga jox ñu waaw bég moom wax lu rafet nii ci ñun ak lu ñuy bëgloo loolu baax na lool waaye nag poche yi bu ci bokkoon ak yooyu moom dina baax <laughs> mais fa ru'ya dhalika fi yi yonent ma lay saa saa ñu gis ne ñoom li ñu tontu daal neexu ko quoi après ci la benn mbooloo ci waa Yaman ñëw mu ne aqbilul bushra id lam yaqbilha banu tamim waaw mu ne ko leen nangu leen li ngeen xamante ne nii mooy hein mbégte gi bu dee na yéen waa waa waa yaman bu dee na waa banu tamim nanguwuñu ko waaw <laughs> léegi moo tax insha allah après dañuy gis wafdu eh, eh, yaman yi gisoon nañ ñoom abu seyna abu muusa al ash'ari radiyallahu anhu ñooñ gisoon nañ leen waaw waxoon nañ dañ gisaat ñeneen ci waa yaman ñoo xam ne ci jamonoy délégation jamono yi lañ ñëw ñoom nag waa banu tamim nag ñu yonent mi aleyhi salaam daal di tagg la wax ci ñoom lu lu rëy moo tax euh, al imaam al xaafid ibnu xajar euh, al imaam euh, al buxaari rahmatullah aleyhi ginnaaw ci baabu wafdu bani tamim beneen bi mu ci def bunt bi mu ci teg juste benn xadiis ba mu ci njëkk indi muy xadiis sayna abu hurayra radiyallahu anhu dane la azaalu uhibbu bani tamim ba'da thalathin sami'tuhunna min rasulillah yaquluha fihim mu ne man abu hurayra radiyallahu anhu sayyidina laa azaalu duma deñ uhibbu di sopp di bëgg banu tamim waa banu tamim ba'da thalathin ginnaaw ñett yoo xam ne sami'tuhunna dégg naa leen man abu hurayra min rasulillah yonentu alayhi salaam di ko wax yaquluha fihim di ko wax ci ñoom di ko wax ci seeni ngëneel di ko wax ci ñoom mu ne ñoom ci yoo xam ne yeneen tubaab saa saam daf ko tagge wax ko waa banu tamim vraiment mu nekk loo xamante ne nii lu rëy rëy rëy rëy la waaw man Abu Hurayra boobu ba léegi <laughs> moo tax ni ma leen soppe ñoom waa banu tamim te du ma deñ di leen sopp ndax yonent ma lay saa saam nee na hum ashaddu ummati la dajjal nee na gis nga waa banu tamim nii jamono bu dajjal di ñëw mooy ñi nga xam ne seen cosaan ci waa banu tamim lañ bokk ñoo gën a tar ci dajjal ñooy ñooy vraiment mais dajjaal gars yi dañ koy topp liñ naan mbooro ba bayax mooy dañuy sonal dajjaal sonal ko sonal goo xam ne ñooy ñi gën a mais ñi gën a tar ci dajjaal waaw waaw <laughs> mu ne loolu benn affaire la boo xam ne yée moo tax ma sopp leen beneen bi mu ne parce que dafa am ñoo xam ne sabiya wa kaanat fihim sabiya inda aishata radiyallahu anha fa qalat atiqa min waladi ismail nee na te sayyidatu Aïsha dafa am jaam bu amoon boo xam ne ci waa banu Tamim la bokkoon waaw xam nga loolu tuddoon nañu ko affaire bi léegi nag sayyidatu Aïsha radiyallahu anha bi mu waxee euh, yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko atiqaha atiqiha atiqiha fa innaha min walad Ismaïl ne ko libéré ko ah ne sayyidatu Aïsha libéré ko ndax moom kat min walad Ismaïl moom ndaw si dafa bokk ci doomu Seydina Ismaayili alayhi salaatu wassalaam muy waa banu Tamim min awlaadi Seydina Ismaayil mooy Allah ñoom surtout yonent lañu Allah waaw comme arab yi ñoo xam ne ci comme waa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak waa Quraysh ak mu ne loolu deuxième affaire la bu tax ma sopp leen ba léegi mooy ñii surtout yonent lañu direct Seydina Ismaayil wa Ibrahim mu ne wajaat alayhi salaatu wasalaam wajaat sadaqaatuhum nee na imaam Abu Hurayra ñetteel bi tax ma gén leen a sokku mooy ah seen sarax yi dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa qaala mu ne haadihi sadaqaatu qawmin aw qawmi nee na bi seen zakat yi ñëwee ñu indil leen ñu indi ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane haadihi lii de sadaqaatu qawmin lii mooy zakatu ay nit wala neena na abu saydna abu hurayra suwaaj lii nag day gën niru ne euh, ci ci ci kiila ci saydna abu hurayra amu ci sikki sàkka li tax mu ne ñett yi ah mooy sikki sàkka boobu noonu ci ci kii ci ci ci ci kii la euh, riwaaya zuhayr ibn harb di sëriñu ah mooy abu an zuhayr ibn harb foofu noonu noonu ci Zuhayr ibn Harb xam nga Zuhayr ibn Harb Shaykhul Imam Bukhari rahmatullah alayhi foofu noonu mooy sa chaque bii nii eh, ci riwaaye bii la mais ci riwaaye bële bu ya Abu Ya'la mu jaar ci Zuhayr ibn Harb di sëriñu Imam al-Bukhari foofu dane sadaqaatu qawmi amul benn moo tax loolu amul sikki sàkk Seydina Abu Hurayra dane yonent mi sallallahu alayhi wasallam dane lii mooy zakaatu samay ñoñ moo tax yii wa tax nag mu sopp leen sopp gu dégg daro kon ñooñu ñooy waa banu tamim ak seeni sang radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'ali al firdawsi maskanahum wa ma'waahum